min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wal xamsiin wa an abii saciidin al-xudriyyi radiyallaahu canhu anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala idaa wudicatil janaazatu ihtamalahaa ar-rijaalu calaa acnaaqihim fa in kaanat saalihatan qaalat qaddimuunii qaddimuunii wa in kaanat ghayra saalihatin qaalat yaa waylahaa ayna tadhabuuna bihaa yasma'u sawtahaa kullu shay'in illaa al-insaan walaw sami'ahu sa'iqa rawaahu al-Buxaari rahimahu llaahu ta'aalaa <clears throat> kon al imaam al xaafidu an-Nawawiyu taala mu ñuy indil xadiis ñaareel ci bunt bi ñu nekk ci garab gi ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum di garab euh, euh, numéro cinquante di wax chapitre numéro cinquante dajale baynal xawfi war rajaa'i li nga xamante ne mooy dajal li nga xamante ne diggante tiit waaye ragal ragal ak yaakaar ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis numéro 443 moo doon xadis bu njëkk ci buntu bi ne woon xadisu mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu bi mu ne yonente mi alayhi salaatu salaam nee na law ya'lamu al-mu'minu maa inda allahi min al-uquba mani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci kagu muy xadis numéro 444 ñeenti téeméer ak ñeent ak ñeent mu ne waan Abi Sa'id al ngi jële ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna al an radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na ida wudi'atil jinaazatu bu ñu tegee néew bi waaw bu ñu jëlee néew bi teg ko ca lal ba mooy jaat gi ñu koy teg wala fi nga xam ne fa lañ koy teg defar ko waajal ko muur ko sangu ko sangu ko muur ko defar ko ah teg ko ci euh, civière bi wala lal mooy loolee nga xam ne ci dénk lay doon léeg-léeg biñ koy teg ngir yëkkati ko yóbbu ko fañ koy suule fañ koy denc mu ne wax tamalaar rijaalu ah bu ko defee góor ña daal di koy yen mooy ñooy teg mbir yi ala a'naqihim ca seen doq ya yenn yi am na riwaay yoo xam ne ci seen katif yi mooy ci seen mbagg yi lañ koy yenu teg ko ku nekk kii jàpp côté bee kii jàpp côté bee ku nekk jàpp fenn eh, ñu teg ko ci seen mbagg yi di ko yóbbu nag mu ne fa in kaanat salihatan bu dee ne néew boobee ñuy yóbbu ku baax la waaw ah qaalat danaan qaddimuni qaddimuni gaawe leen ma njëkka leen ma njëkka leen ma gaaw leen ci yóbbu ma gaaw denc ma ndax la ko borom bi wan waaye wa in kaanat ghayra bu dee ne nag néew la boo xam ne kii néew bii ñu yenu moom du ku baax nekkul woon jullit nekkul woon ci yoonu siraatal mustaqim lan lay wax xaalat danaan yaa way la waay waay toskare ñeel na ko kan boppam lay wax ay na tadhabuna biha waay waay fan ngeen ma jëme waay fan ngeen jëme fan ngeen ko jëme fan ngeen jëme sama koor bi ngeen di yóbbu fan ngeen jëme ah waaw bakkan boo xamante ni baaxul woon waaye fu ngeen jëm fu ngeen ma jëme mu ne yasma'u sawtaha dina dégg kàddoom googee muy wax di woowe waylug sabuur ay waaye tay ma dee au secours toskare ñeel na ma kullu kullu shay'in lépp al insaan ba nit nit moom du dégg lii mu ne te cay bu ko nit déggoon sa'iqa kononte kon day xëm day day day day rot day faatu waaw mu ne bi al Buxaari yu al imaam al Buxaari rahimahullahu taala al imaam al xaafiz al Buxaari rahimahullah amirul mu'miniin kon xadiis baa ngi hadis bii nag kon suñu première laaj yaa vay mooy est moom kese moo ko solo al imaam al Buxaari rahimahullahu taala dañ naan la du moom kese waaw ki nga xamante ne nii mooy sëriñam di al imaamu Muslim eh, imaam Ahmad <laughs> imaam Muslim du sëriñu imaamul Buxaari au contraire imaamul Buxaari mooy sëriñu imaamu Muslim ah mooy ki nga xamante ne mooy al imaamu Ahmad ak naka noonu ak beneen Ahmad bi ci waa kutubu sitta kan mooy Ahmad imaam Ahmad boo ki génnee ibnu Muhammad ibnu Hanbal keneen kan moo tudd Ahmad ci waa kutubu sitta mooy boo jëlee téere imaamul Bukhari imaamu Muslim imaam Abu Dawud imaam euh, at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i imaam euh, ibnu Maaja kan moo ci tudd Ahmad ci ñooñu imaam euh, an-Nasa'i avant dernier Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i noonu la tudd voilà moom it imaam Ahmad ibn Hanbal imaam an-Nasa'i ñoo ci fekk ci al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kon mu ngi ñëw hein léegi nag mu des ñu ñëw nag ci hadith bi naka la al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hmm? euh, euh, daal di koy. Eh, indee moom mu ngi ko dajale ah ko yu bari mille trois cent quatorze mille trois cent seize indi na koy ci mille trois cent quatre-vingts moom al imaam al Buxaari rahimahullahu taala bu ñëwee ci xadiis bi mu indi mille trois cent seize ah foofee mu ne haddasanaa kitaabul janaa'iz baabu qawlil mayyiti wa huwa alal jinaazati qaddimuunii xam nga jinaaza dañuy wax jinaaza di wax janaaza te tamit dañ koy tudd li nga xam ne mooy lal bi ñu koy teg mooy euh, euh, lal biñ koy teg hein dañ ko koy tudde waaye néew bi dañ ko koy tudde waaye fii moom ki muy wax moom mooy néew bi ci boppam ndax moo ne bu dee ne ku baaxul la bu dee ku baax la day wax bu dee ku baaxul day wax al-imaam al-Buxaari rahimahullah mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ da Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullahu ta'ala qala haddathana al-Layth mu ne ki ñu nettali mooy al-Layth bi al-Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman al-Fahmi Abu al-Haaris dëkkoon Medina waaye mujj dellu nekk fi nga xam ne mooy Misr di borom xam-xamu Misr xaritu imaamu Maalik rahmatullah alayhi ma qaala mu ne haddathana nettali nañu Sa'id di Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysaan al-Maqburi rahimahullahu ta'ala al-Madani anabi moo ko jëlee ci baayam di Kaysaan Abu Sa'id al-Maqburi Abu Sa'id ah, rahimahullahu ta'ala mm, eh, eh, eh, al-Junda'i mawlaahum annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri mu ne dégg naa Abu Sa'id al-Khudri muy Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu anhuma ndax baayam di Malik ibn Sinan sahaaba la woon mu ngi génn àddina keroog ci Uhud rahimahullahu ta'ala wa radiya anhuma al-Khazraji moom Seydina Abu Sa'id al-Ansari al-Khazraji al-Khudri radiyallahu anhu al-Khadari al-Khidri al-Khudri hmm, radiyallahu ta'ala anhu kaana parce que daa maamam maamam di Xudra ah, ah Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Zalaba ibn Ubayd ibn al-Abjar Xudra voilà kooku mooy Xudra ibn Awf ibn al-Harith ci lañ koy dàkkante la ko al-Xudri radiyallahu ta'ala anhu kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul mu ne yonent bay saa saam nekkoon na di wax naan idaa wudi'atil janaazatu faxtamala ar-rijaalu ala a'naaqihim wa in kaanat saalihatan qaalat qaddimuunii wa in kaanat ghayra saalihatin qaalat li ahlihaa yaa waylahaa ayna yadhabuuna bihaa yasma'u sawtahaa kullu shay'in illaa al-insaan walaw sami'a al-insaanu la sa'iqa voilà noonu <laughs> la ko ëndee fii kanta eh, li nga xamante ne nii moom eh, imaamul Bukhari rahimahullah nii la ko indi bii rek doy na ci kon hadis baa ngi nii kon yaa vay lëkkaale hadis bii ak li nga xam ne mooy suñu bunt bi ñu nekk nag baabul xawfi war rajaa moo yeneen tibaari saat saam mu ngi ñuy wax loo xamante ne nii ci mu'jizaam yi la bokk di ñu wax li nga xam ne mooy xew ginnaaw bu ruut gi bu bu bu bakkan yi rotee waaw bu ruux gi demee lan mooy xew waaw mu ñuy nettali loo xam ne kumpa la war jullit bu nekk mu war koo fas gëm ko te xam ne nii la ko as-sadiqul masduq waxe noonu la amee te noonu lay amee noonu lay xewe bés bu nekk ndax bés bu nekk am ñu faatu Allahu akbar mu ne yeneen tibaay saat saam kon bi mooy lan dajale buntu euh, di dajale diggante ragal ak yaakaar yeneen tibaay ne bu dee ne yéeféer bi lañ koo teg non non néew bi dañ koo teg fiñ ko war a teg ci kaw jaag nit ñi yenu ko war koo yóbbu fañ koy denc wax tamala har rijaal góor ñi daal di koy yenu ca seen doq ya bu dee ku baax la danaan xaddimoo nii xaddimoo nii kon yow ku baax ci ah amal yaakaar ci sa borom ne maa daama maa ngi ciy ne malgré rëcc rëcc lu ma indi ah dinaa dellu ci moom bu ma génnee àddina lu baax laa fay fekk ndax borom bi nee na lii la yonent la wax wa wax loo yonentam alayhi salaatu wassalaam danaan qaddimu nii qaddimu nii jiit jëkkale leen ma njëkkal leen ma ndax lan lu baax la nga xamante ne nii moom la ko borom bi waajal amma in kaana min al muqarrabin fa rawhun wa wa jannatu na'im lo waaw xam nga borom bi ñoon lool la loolu wax ni ci suuratul waaqi'a di wax yii nii état yi nga xam ne ci la nit ñi nekk bu génnee àddina waaw waaw falawlaa idaa balagatil xulquum tey bu bakkan ba ruux nga di génn wa antum hiina idin tanzurun yéen ña nekk ci wetam ñu ngi xool bu dee ne borom bi xéewal na la ba ngay génn àddina am ñu la assister sinon am na ñoo xam ne dañuy génn àddina kenn du leen assister ñoom dong la ñoom tundum waaw génn àddina koo xam ne kenn gisu leen léeg-léeg nag borom bi def ñu retrouver seen corps mooy seen yaram nit ñi gis ko am ñoo xam ne kenn dootu ko gis waaw kon lii mooy li bari liy xew waaw après mu ne bi muy wax ba ci biir mu ne fa amma in kaana al muqarrabin bu dee de koo kële di génn àddina ruuxam di dem bakkanam di dem bu dee daa bokk ca ña nga xam ne ñoom la borom bi jegee ñeel boppam ndax ñooy ña nga xam ne ñooy borom jag jagle yu rëy ndax topp guñ doon topp ndoxu alquran ak sunna ci lañ soogoon seen bopp waaw ba ba borom bi jegeel leen boppam farawxun wa rayxaanun wa jannatu na'iim kooku yërmande waaw walaa tey asu min rawxillah gis nañ waray xaan xet bu neex mooy dégager fa ñu nekk moo tax ñenn ñi dañ leen doon dem di leen denc xet gu neex daal di jóge ci ci ci ci ci ci xabru bi waaw mooy seen bar sax rayxaan lay doon min rayaxinil janna min ar-rayaxin day neex waaw genre day mel ni ñoom ñu nga ajjana quoi te publicité bi la <laughs> lancement bi la film bi ak seegu waaye buñ demee ajjana buñ demee yawmal qiyaam wa jannatu na'im ak kii ajjana xam ne ajjanaay xéewal boo xamante ni xelu nit ñi mënuñu ko daj kooku mooy ci ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy ñi nga xam ne ñoo gën a jagoo waaye wa amma in kaana min ashaabil yamin bu nee nag ci waa ashaabul yamin la bokk bokk na ci ñu baax mais ñoom bokkuñu ci ñu gën a jege yàlla waaye nag ñu ngi woon ci lu baax ndax waxoon na ci njaal benn saar bi ne gaay yi nga xam ne ñooy muqarrabuuna yi sullatun min al awwalin wa qalilun min al axirin waaw wassaabiquuna assaabiquun ulaa'ika al muqarrabuun fi jannati na'im sullatun min al wa qalilun min al axirin ñi nga xam ne ñooy ñi njëkk ci lépp lu borom bi digle lépp lu borom bi daal di yëgle te bu teree ñooy njëkk ba jiitu ji lépp mu nekk ñooñu nag ñooñu ñooñu ñooy ñan mooy as-sabiquna mu ne ñooñee ulaa'ikal muqarrabun ñooñee ñooy ma jege ñeel ci sama bopp man borom bi tabaaraka wa mu ne ñooñee nag fii jannatin na'im comme li mu wax fee ci jeexital bi waaw ne bu dee moom la moom farawhu wa rayhaanu wa jannatun na'im ñooñ ci àjjanay xéewal yu du dakk la ñuy ne mu ne ñooñ nag sullatu minal awwalin ñu néew lañu ci ñu bari lañu woon ci ñu njëkk ñi waaye ñu néew lañu ci ñu mujj ñi kon ñooñ ñu njëkk ñi léegi nag mu ne wa amma in kaana bu dee nag kii génn àddina nag min ashaabil yamini ci waa ndejoor la bokk te waa ndejoor ñooñu ak ñoo bari waa saabiquna saabiqun bokkuñ ci waa ndejoor ah kay mais ñooy la crème des ashaabul yamin mooy ñu gën a jagoo ci waa yamin te suñu borom foofu la waxoon nañu ne waa ashaabul yamin nag ñu bari nañ waaw ba mu limalee dama la xam ne moom la leen defal ci xéewal ci saar boobu ba léegi waaqi' mu ne lii nii lépp ñan laa ko yaaka laa ko defal li ashaabil yamiin waa ndejoor sullatun min al awwaliin wa sullatun min al aaxiriin ñooñu ñu bari lañu woon ci ñu njëkk waaye ñu ñu bari lañ ci mu mujj moo tax boo kenn yow yërmande yàlla yaa ngoogu <laughs> waaw gis nga ñu baax bari woon nañ lu njëkk waaye bari nañ ci ñu mujj waaw gis nga ku jàpp ne lu bon li ngay gis ci télé yeeg réseaux sociaux yi tax na ku baax amatul mooy yow yow yow yow yow t'es été manipulé par les réseaux sociaux waaw yow dañ laa manipulé ñi baax a ñi baax tàkka ñoo bari wallahi si bari nañu waaw <laughs> waaw te gis nga amatul muslimin yi di def ci bàkkaar borom bi di leen jéggal yooyu ñooñu ci lañu ñooñu la waaw aji bàkkaar yi ngay gis di leen xeet naan nii ñu yéese wal iyaazu billah ñooñu la nga naan ni ñu yées waaw seen ngëm yàlla googee moo leen boole ci ashaabul yamin la wax kon nag ñooñu mu ne kon bu bokkee wa amma in kaana min ashaabil yamin fa salaamun laka min ashaabil yamin ay waay jàmm la la min ashaabil yamin buy tukkee ca waa jam yaay ashaabul yamin jàmm kese la leen borom bi di dottil waaw waaye nag ñii ñooy ñu baax ñu ñaari côté yi moo tax ñooñu yonent bi alayhi salaatu salaam ne wa in kaanat fa in kaanat saaliha qaalat qaddimuni qaddimuni te ñooñu bari nañu sullatun min al awwalin wa sullatun min al axirin bu njëkk bi sullatun min al wa qalilun min al axirin loolu ku ñëpp ci xaj wallahi kon amal yërmande amal kii boog yaakaar bu rëcc sa borom waaw waaye wa in kaanat ghayra saliha baaxul nag wa qaalat lan la yox yaa waylaha waay waay toskare neel na bakkan bee waay waaw yaa wayla waay waay toskare ñeel na bakkan bee ayna tadhabuna biha mooy boppam lay conjugué au au au au kii passé <laughs> wala o au trois à la troisième personne à la troisième personne yaa way toskare ñaan na ko waay waay fan ngeen ma jëmee fan ngeen ko jëmee ayna tadhabuna biha fu ngeen ko jëmee da koo réere xam na ko ku faatu xam fa nga jëm bala ngaa faatu sax la la malaaka yi di wan ñëw di la wan fan nga jëm kon xam nañu waaw sukk du ñu fay gën a di gën tiit tiitaange ji mbir ya gën a nekk ilmal yaqin nekk na ci ñoom bii faat waaye day gën a tee leer ñuy woo wal subuur toskare ay waay waay fan ngeen ko jëme Allahu akbar gis nga yuuxoom googoog woo gi muy woo toskare ci kaw ñu baax ñi dañ ko lépp koy dégg waaw moom la borom bi di wax naan wa amma in kaana min al mukaththibina ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim waaw mu ne waaye bu dee ne ginnaaw boobu waxee ñu baax bu dee ne waa ji daa bokkoon minal mukazzibina dallin da nga xam ne dañ doon weddi yàlla di weddi yonentam yaa ñun ñu baax ñu naan li ñuy wax amul wal iyaazu billah lii lépp ay nar la yàlla yónniwut kenn ma anzala rahmaanu min shay rahmaan ni ngeen di wax ñun gëmuñu ko waaye ba ne yàlla daa yónniwut kenn wala gëm nañ ne yàlla am na mais ñépp la bàyyi noonu waaw bu leen ñu fontoo gënewu ngeen ñu dara laa wax ba naan diw yonent la waaw mu ne bu dee ñooñu nga xam ne weddi waa kon lañ dal li nekk ci cànkute nekk ñu réer ñooñ fa nuzulun min hamim seen seen bienvenu fa ñuy wàcc mooy sawara su tàng jër wa tasliyatu yi dugg lañuy dugg sawara tamit waaw ndox mu tàng jër fa nuzulun min hamim moom lañ leen di bienvenu bienvenu xam nga gan bu ñëwee da nga koy jox ndox ci ci ci ci aadaay ñu bari utal ko lu mu naan jox ko ndax jàpp nga ne jóge na foo xam ne war naa soxla ñoom nag bu ñu ñëwee seen bienvenu ci wàllu ndox tagata li ñu di kii ne leen dal leen bu leen dal ak jàmm sax la ndax dal leen ak jàmm moom manu faane <laughs> noonu nan la way tere saa ndox mu tàng jër min xamiim nag ñu ne leen nag wa tasliyatu jahim ak dugg ga xam ne moom lañ naan leen di dabaj biir sawara wal iyaazu billah moo tax bu dee ne bu baaxul la lan lay wax danaan yaa waylaha ayna tadhabuna biha waay waay waay fan ngeen ko jëme waay lii de moom yéeme na rek waaw di woote ci kawam ak alkande waaw di woo ci kawam ay waay waay waay woo naa sama toskare woo naa sama njaqare woo naa sama pertange allahu akbar allahu akbar du ko sax bëgg defal boppam waaye mu ne yaa way la haa te du waa way la taa waaye waa way nii <laughs> yaa way la taa <laughs> léeg nag mu wax ko waaw léeg-léeg nag yéeféer bi moom day wax loolu waaye fii mbir yi day tal allahu akbar kon nag loolu la muy woote ak waylu waaw di woote ak waylu ay way tay de moom dina yàqu de ay way mbir yi dina metti waay waay waay fan ngeen ma jëme nii xam na fañ koy jëme waaw ba pare nag loolu yuuxoom googu lépp a koy dégg ba mu des nit nit li tax borom bi daal di koy xejjee def ne dégg ko loolu loolu xéewal bu rëy la ndax nee na bu wal walaw sami'ahu sa'iq bu ko doon dégg rek di rot non day day day rot faatu waaw day faatu Allahu akbar ndax kaddu yu ñànge yooyu ak yuuxu yu toll noo borom bi deful nit attan ko waaw benn kiiraay la ba mu teg muy yërmande waaw lu ëpp ci nit ñi buñ koy dégg di xam xam nga borom bi nag am na ñu muy def ñu koy dégg nga ne ma ah ma la ah yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> doxul romb ak saxaaba yi romb ci ci almeer yi ne ñaar ñii de la yu'azzaban ñaari bàmmeel yi ni ñu suul fii ñu leen di mbugal wa ma yu'azzaban fii kabi fii kabi fii kabir aw fii kabir bal huwa kabir mbugalewuñ leen sax lu rëy mbugalewuñ leen lu rëy waaye bal huwa sii sii sax lu rëy la mooy kenn ki da doon doxe lan namima rambaaj kenn ki moom bu masoon a dem toilette doonul woon sotti ndox doonul woon day ñëw rek ni mu tuure ndox noonu lay jóge dem yoonam yonent bay saa saam ne loolu mooy ñoom dañoo jàppoon ne lu ndaw la ndeke lu rëy la wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda allahi 'azim ngeen jàpp ne lu ndaw la ndege fa yàlla lu màgg la lu fataa la lu garaaw la waaw ñoom looloo leen dal waaw yonent bay saa kon déggul mbugalu gaa yooyu ba mu jël ay cari garab teg fa nañ eh, amaana ñu daal di leen koy woyofal maalam yeey ba saa fekk wowu wowu waaw est-ce que <laughs> est-ce que saa saam ko déggee daa xam déedéet dégg na la mbugali ba meew di xew te pourtant xamut kon nag mbir yaa ngi noonee kon nag la sa'iq waaw sa'iq bu ko déggoon loolu moo tax borom bi te loolu noonu moo tax borom bi mën na koo déggloo ku ko waaye loolu noonu tekkiwul na walla loolu bon après non nekkiwul nekk koy dégg ci ñeneen ñi ñoo gën ñu ko du dégg loolu tekkiwul loolu ah borom bi defal la yenn jagle loolu tekkiwul mukk ne yow yaa gën ñeneen yi nga xam ne amuñu ko déedéet loolu amul kon nag yaa waylaha ayna tadhabuna biha yasma'u kullu shay'in lu nekk lu nekk dina dégg sawtaha lu nekk day dégg kàddoom illa al insaan waaye waxam jooju muy yuux lu dul nit law sami'ahu sa'iq yërmandey yàlla moo tax mu daal di ñu umpale loolu moo tax bari na lu nit bëgg xam non waaye bàmmeel yi walla kan moo leen dem leen ngeen déglu ji waaye kan ngeen fi gis ak nangam alors que yow yàlla li tax mu umpale loolu lépp mooy boo ko doon xam yow dund ci kaw suuf dootul mën a nekk te borom bi nag daa bëgg dund ci kaw suuf waaw soo daan nit dina bëgg mbir jàpp ne lii moo gën ci moom dëkkate yoo baaxul ci moom waaw dëkkate yoo bu xamoon bu xam na ne mbir mi baaxul ci moom waaw mais nag malheureusement xamul waaw malheureusement xamul dara ba pare jàpp ne mbir yi noonu la waaw xanaa borom bi waxul wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum Allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun borom bi nee na yéen léeg-léeg amaana léeg-léeg ngeen bëgg ngeen bañ benn mbir fekk loolu ngeen di bañ moo gën ci yéen waaye léeg-léeg ngeen bëgg mbir fekk loolee moo yées ci yéen baaxul ci yéen wallaahu borom bi rek ya'lamu mooy ki xam te ci kaw loolu mu leen xam moo gën a xam alaa ya'lamu man xalaq kan moo gën a xam ci bind te yërmande la bëggal jàng waaw yërmandeem bi wasi'at kulla shay lépp la lépp la laal waaw te daa bëgg yërmandeem boobu laal lépp ba bindee bindee fii xanaa bindu leen dudul ci turu ar-rahman ala al-arsh istawa ci la leen génnee ci nekk-nekk ar-rahman xalaqa moom moomu xam nag wallahu ya'lamu moom mi xam moo tax mu xañ leen lu bari mm, du da koo xañ da leen koo bañ a xamal parce que daa daa daa bañ loo xamante ne bëggul ngeen xam ko noonu ngir am loo xam ne lu mu leen di wàññi la déedéet ngir seen bien la ngir seen mbaax ngir lu gën ci yéen moo tax mu xañ leen ndax li mu leen bind xam na li approprié ci yéen ak li approprié wul ak yéen wallahu ya'lam waaye kantaay yéen nit ñi wa antum li ëpp ci yéen laa a xamu ngeen tous noo tax da ngeen gaay dañuy nekk di xëccoo di xiiroo ko ngaayoo ki li nga xamante ne ni mooy ko daal doywuñu ko dara te xamuñu ne bu ñu ko xamoon ay musiba la leen di indi waaye du leen indil mukk li nga xam ne lu baax la moo tax feneen fa mu rek bon <laughs> fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al allahu fihi xayran kathiira bon amaane léeg benn mbir borom bi dëpp yaatu boo xamante ne ni nëpp xamu ngeen kon nag mu ngi noonu kon borom bi lii nii xéewal li tax mu daal di ñu koy umpule mu mu daal di ñu koy umpule mooy lan mooy mooy ne yërëm ñoo tax moo tax dañoo yërëm moo tax waaw walaw sami'ahu sa'iq waaw ñépp a koy dégg bàyyi may dañ koy dégg moo tax mbugalum bàmmeel gisoon nañ yéeféer bi bu nee kii ci hadith sayyidina al-Bara bi radiyallahu anhu bi jël ne ko loo xamoon ci lan moo doon sa diina ma naan xaw ma xaw ma lan nga doon wax ci kooku ñu leen yónnoon fii nii ñu la présenté nii mu yonent bi alayhi salaam fii sa bàmmeel mu xaw gis nga laaj ko laaj yabam ak ñu xamul dañ koy jël mbolde mi daal di koy dóor tëj waaw sawaay tas bu ñu comme ni montagne bi di tase ñoom ñëppay koy mu tas loolu lan koy dégg ba mu def al insu wal jinn nit moom duñu ko dégg waaw duñu dégg mbool danay tës ndax loolu nit du ko dégg ah di mën a dund ci kaw suuf geex na waaw moo la am na xadiis bi yonent bi saa saa ne bu dul woon borom bi bu bañul woon ngeen di bañ a suulante <laughs> ku gaañooti kenn du la nangoo suul ndax taluñu loolu ndax tiit konoon te kon ñu bari borom bi dina leen ko wan aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu le waaw Allahu akbar Allahu akbar kon nag mu ngi noonee de <laughs> kon loolu mooy affaire bi Allah yal nañu lii di wanne gis nga tiitaange ngay am foofu la ak yërmande bu yaatu bu dee ne ku baax la waaye tiitaange ngay am ku dee ne ku baaxul la kon nag ah saalihata nag ah borom bi nag seconde bu nekk mën naa jàllar bi sa xol bi waaw waxoon nañ la ñaata nga gis ñoo xam ne ñu baax lañ borom bi ah ci maadu te mu seetaan leen ñu daal di alku waaw kamasali insaan al insaan kamasali shaytaan iz qaala lil insaani kfur kam ko doon wax way ngëm yàlla la woon waaw ka nga xamante ne nii misaalum shaytaane iz qaala keroog bi nga xamante la wax nit ka ukfur weddil waaw wasaay waaw mu weddi ba mu weddee lu wax falamma kafara qaala inni bari'un minka inni axaafu allaha rabbal alamin te suuratul hashr ba mu weddee mu ne ah man inni bari'un minka yow yaa ñemee mooy yàlla man de dañ naa ci inni man axaafu allaha ki ma ragal mooy ya allah rabbal alamin borom bindee waaw waaw tey gisoon nañ fi hadith yoo xamante ne inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli al-janna nit ki dina jëf jëfu waa aljana ba du def digganteeg moom lu dul xasab mu jëf jëfu waa safara borom bi du fa yadxulaha mu dugg safara waaye côté aljana naka noonee nit dina def jëfu waa safara ba du def digganteem ak safara lu dul toll ne mu jëf jëfu waa dugg aljana kon loolu muy namm nammeelu yàlla kese mooy daw ci yow waaw te comme que nag yow assuré gu la fan nga jëm te xamoo fan la jëm ah bu boobaa di nga boole li nga xam ne nal xaw xawfi war rajaa waaw. mooy diggante li nga xam ne mooy tiit ak yaakaar waaye nag na yaakaar gi di xaw a yëkkatiku gina yëkkatiku beneen bi ndax la ne fa yàlla rahmati yi la njëkke na wasi'at kulla shay waaw te dina ko bindal fa sa aktuba lilladina yattaqun te yow yaa ngi jéem sa kem kàttan mooy kon dee jéem di sori di am taqwa di làmboog digalu yàlla yi tey sori li nga xam ne mooy terrain yi kon nag affaire baa ngi noonee <clears throat> waaye xadiis bi bala ñu jàll bokk na ci ciy jànge que ni ay néew ñu koy jàppoo mooy ay góor la moo tax mu ne wudi'atil ila wudi'atil janazatu waxtamalaha ar-rijal ala a'naqihim góor ñi daal di koy yenu teg ko ca seen eh, la nga xamante ne mooy seen eh, loos doq ya seen loos ya loolu dañ ciy xame ne kon ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy koy yenu waaw góor ñi la du da nga naan yee jigéen ñi ñëw leen parce qu'on va démocratiser les choses quoi en tout cas jigéen ñi ci boppam boo leen ko waxee ñoom ñu bañ waaw day yi waaw waaw <laughs> moom gars yi moom démocratiser gi ñuy wax ak émancipation ji yépp boobu moom boobu moom gars yi ñu bari moom daal duñu ciy bokk moom waaw <laughs> waaw kon mu ngi noonu te tamit mooy sunna mooy noonu lañ koy eh, tege Eh, teg ko ci li nga xam ne mooy loos yi ci doq yi waaw di ko yóbbu nag waaw léegi loolee qaddimuni qaddimuni mooy gaaw mooy li mu wax ci hadith sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nekk sahihayn mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane asri'u bil janaaza bil janaaza fa in taku saalihatan fa xayrun tuqaddimuunaha wa in yaku siwa dhalika fa sharrun tada'uunahu an riqaabikum tada'uunahu an riqaabikum mu ne moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na asri'u bil jinaza gaawe leen néew bi bu ku faatu ngeen gaaw yóbbu ko denc ko fa in taku salihatan bu dee ne ko baax la fa xayrun tuqaddimunaha yiiw ngeen ko gaaw yóbbu waaw mooy yiiw da muy xaar ndax wàcc na moom dafa liggéeyal boroomam ba wàcc liñ naan wàcc na nag muy xaar nag boroom bi war koo teral waaw te fa mu koy terale mooy ngeen gas ko denc ko waaw foofu mooy yiw boogee ngeen gaaw ngeen ko njëkkanteel gaaw ko yóbbu ko fa ngeen ko yóbbu waaw moom bu dee ku baax la waaye wa in yakun siwa zalika bu dee du loolu it moom itam wàcc na waaw mais la ngay lu woon ngir yàlla ndax kul eh, lan la waxati woon <laughs> kullu naasi yahdu ma ne ku nekk yaa ngi xëy laa wax gisoon nañ ko waaw waaw fa muubiqun nafsa ah, eh, fa mu'tiqun nafsa aw muubiquha li am ku ko yaa ngi ci biir waaw neex na la naqari na la soit yaa ngi ci lu neex yàlla mooy goreel nga sa jàpp sa bakkan wala yaa ngi ci lu ko naqari mooy li nga xam li mu tere mooy li nga xam ne yow alak nga sa bakkan kon nag moom itam wàcc na bu dee ku bon la wàcc na waaw mu ne ta boobaa comme que ay mbugal a koy xaar fa sharrun yéen nag bu ngeen ko gaawalee fa sharrun lu lu yées tad'unahu an riqabikum néew lu lu lu bon ngeen teggi ci seen loos waaw <laughs> yóbbu teggil ngeen seen léegi asri'u googee yonent bi alayhi salaatu salaam wax loolu mooy lu ñu sopp la waaw mu ne loolu moo tax al imaam ibnu Qudaama al Maqdisi al Hanbali mu ne lii moom mooy digle gii nii asri'u bi yonent bi alayhi salaatu salaam wax mooy ne day digle li nga xam ne mooy euh, gaaw gi mooy ci lu ñu sopp la ci loo xamante ne nii im amul lu ñu ci benn benn benn wuute ci boroom xam-xam yi sauf que al imaam ibnu moom mu ne moom moom dafa dafa bel al-Zahiri rahimahullah ne loolu farata la ku génnaan ne dañ koo war a gaawe ndax yonent way saa saa am ne na assurance waaw léegi nag gaaw gi mooy lan waaye wax waa jumhur mooy li gën a dëgër insha allahu taala mooy eh, wax dox gi nga xam ne dox bu dëgër la ñuy dox la ñuy eh, la dox li nga xamante ne nii eh, <coughs> ñi ko jàpp di ko yóbbu waaw Allahu akbar loolu am nañu ko wax ah, am ñu ne dañuy gaaw waaw ah, dañuy gaaw rek gooy gaaw gi rek waaw du du nag ci wàllu waxtoog yoo yoog wala taf taf taf taf ba am yoo fàtte déedéet waaw waaw léegi nag sauf ku ñu bari dañ ne euh, euh, mooy daal li nga xamante ne nii mooy dox gi nga xam ne bu normal la loolu la ndax boo gaawee bu baax loolu euh, man naa am mu am benn problème ko quoi waaw man ngay kii bu wat bu daanoo nag ngeen daaneel ko parce que ngeen doon mooy rek daa bëgg a wax am leen ci yitte am leen yitte ngeen ngeen taxawu seen ki génn àddina ba ni ngeen koy jébbale boroomam tabaraka wa taala kon nag mu ngi noonee am na ñoom ne kon da ngay gis ne nee nañ dañ koo sopp gaaw gi dëgg tànk yi mu gaaw ñu ne noonu mooy dox normal kese parce que dañuy bañ li nga xamante ne moo ci am bu dee ne ah trébuché ngeen ah, da ngeen a faqastal wala yu mel noonu kon nag mu ngi noonee le Allahu waaw waaye rawatina bu dee ne euh, néew bi dafa nekk koo xamante ne yaramam toll na foo xam ne buñ ko gaawala yóbbu tamit rawatina foofu day gën a teeraññeeku mooy mu décomposé wu mu yàqu wala loolu le wala ñi ko yenu ah amaana waa ji borom bi da koo mayoon kàttan wala borom eh, eh, yaram la woon wala koo xamante ne nii ña ko yenu bon seen doole taxu koo demee noonu ba daanaka yenu gi nga xam ne moom lañ ko yenu sawaay gis nga bu ñu gaawul tem ñu daanoon moom wala yu mel noonu hmm? kon loolu lépp tamit euh, euh, bu boobaa dañ kiy bàyyi xel loolee voilà tamit euh, nga xam ne coono googu leen dal ñu teggil leen ko ñu ne leen gaaw leen kon daal mooy mbir mi mooy li ci borom bi soxla yonent way saasaam bi wax mooy bañ a yéexe néew bi téye ko rek voilà teg ko comme ni nga xam ne moom la ko faar yi def naan voilà monsieur président diw moo faatu ñu jël ko def ko ci jaagam teg ko euh, ci euh, fi ñu koy def seen loolu noonu def xar kanam bi ku foo xam ne ubbi ko ku ñëw di xool di jooy ko loolu ñuy bind ay ay kay de condoléances loolu moom du diine du diine l'islam voilà loolu moom du diine jàpp fi néew bi daanaka une semaine ñu téye ko fi rien que pour rek léegi nañ ko teg bu ko defee président yi war a ñëw ak yooyu yëpp bu ñëwee sëgg ci néew bi daal di yër ñu teg ko mel ni waa église yooyu ñu borom loolu loolu julli du ko def xaalisul yahuda wan xaaliful yahuuda wal majuus la ñu yeneen tubaab saa saa wax te lii la jàngale mooy asri'u bil janaaza bil leen ki nga xam ne moo génn àddina waaye loolu du sunna du du diiney lislaam waaw ah, léegi nag yéemu naa ci ñoo xamante ne noon la ñuy nekk te nee nañ ay jullit lañu waaye sauf que le problème foofu mooy ñoom bi ñuy dund ci boppam doxalu woon dund jullit. waaw dañu jàppoon comme athées yi ni ñuy doxale te athées yi li ñuy doxale yëpp da ngay gis ne ci chrétiens yi comme que ñoom loolu mooy seen cosaan baax nañ man naan les les racines judéo-chrétiennes de la de l'Europe voilà ñoom li wàllu woowu seen tradition yooyu yëpp ci euh, diine chrétien yi ñuy wootewu nee nañ ci lañ ko jële du ma ne mooy diine chrétien parce que loolu moom al euh, sayyidna al euh, masih alayhi salatu wasallam jàngalewul loolu voilà ñoom ñi ñu njàmbaas dafa bari léegi nag ñoom yooyu lañ ko jële di def yooyu loolu seen affaire loolu nag jullit ñi ci boppam ñoo war a sori loolu la voilà parce que yonent bay saa saa wax nañu xaaliful yahuda wal majuus sori leen di wute leen ak ñi nga xam ne mooy majuus yi ñi nga xam ne ñooy yahudi kon nag mu ngi noonu le kon loolu lu ama am solo la waaw dañuy di di puukare woo gaa yi ñëw ku nekk wane fa fastak yooyu yooyu lépp min eh, daa bokk ci jëfu ñi nga xamante ne ni ñooy juhalaa yi ñi nga xamante ne xamuñu dara te diine ñoru leen te sax du seen mbir ñooñu mooy millatul kuffar loolu nag jullit waroo nekk di mbubboo di dunde ñi nga xam ne baax na ba ni ngay génne àddina sax nañ cay doxale ngay doxale li nga xamante ne moom la kuffar yi nekk loolu du lu jaadu loolu nag lu jara xel la kon asri'u la yeneen subala sa sam wax moo tax mu nekk dee ku baax la danaan qaddimuni qaddimuni bu dee ne koo xamante ne baaxul loolu moom loolu la mooy day char néew lu baaxul la ngeen tekk ci seen doq yi kon nag loolu la wallahu taala alam léegi nag kon dernier hadith bi nag dernier bi mooy hadith numéro quatre cent quarante cinq mooy bu mujj bi al imaamu Nawawi muy ñeenti téeméer voilà ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak li nga xamante ne mooy juróom waxoon nañ la ne hadith bii hadith la boo xam ne gisoon nañ ko mooy hadith bi mu mujj fii Eh, dinañ la ko wax léegi yaa fay kon nañu ko jàng xool nan la ko al imam an-Nawawi rahimahullahu taala daal di indi après ñu daal di ciy ñëw kon al imam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala wa an ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aljannatu aqrabu ilaa ahadikum min shiraakin alayhi wannaaru mislu daalik rawaahu albuxaari rahimahullahu taala kon hadis bii nii hadis bii nii mooy hadis bi nga xamante ne nii moom la ci al'imaamu al'imaamu an-Nawawi rahimahullahu teg te mooy bi mujj. ci li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, buntu bii nga xam ne moom la ñu nekk kon al imaamu an-Nawawi rahimahullah mu ne wa an ibni Mas'udin mu ne mu ngi jële ci Seydina wa mawlana Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne mu ne mu ne kon wa an ibni Mas'udin mu ngi jële kon ci Seydina wa Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda eh, eh, bon eh, am na lu ma fàtte woon mooy xadis bi ñu génn xadis bi ñu génn léegi iza wudi'atil janazatu waxtamalaha an-nas boobu awir rijal <coughs> loolu noonu war na ñëwaat waaw war na ñëwaat ci hadith bi nga xamante ne mooy ca baabu isra al isra mooy hadith neuf cent quarante deux hadith neuf cent quarante deux dina ko fa indiwaat euh, euh, insha allahu taala voilà loolu dama ko naroon a fàtte ci baabul israa bil jinaza euh, kitaabu iyaadil marid wa tashyi'il mayyit wa salaati alayhi foofu it ñu fa ñëwee mooy lii ñu fi wax comme ni ñu xamoon du ñu nekk kon di noonu insha taala kon mu ne waan ibn Mas'ud mu ne muy jële Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qaal mu ne qaala wax na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam aljannatu mu ne ajjana aqrabu ila ahadikum min shiraki na'li ajjana moo gën a jege ci kenn ke mbaru dàllam carax gis nga boo solee carax yooyu fi nga xam ne sa baaraam yi moom sa baaraamu tànk yi moom lay képp loolu noonu gis nga ni mu sa sa tànk bi <laughs> gis nga ni mu ko jegee ba mooy collé woog moom mu ne gis nga yeneen sa lay saasaam ne ajjana nag moo gën a jege kenn ci yéen que ni sa mbaru tànk mi jegee naaru waaye safara it mislu daalika naka noonu ah safara moo la gën a jege sa mbaru tànk bi nga sol gis nga ni mu taxaw sa tànk bi sa safara moo la gën a jege loolu sa bopp yow. ajjana it moo la gën loolu mooy lu ndaw gis nga jëf ju rafet booy xeet bu ndaw ah borom bi mën na la cee jariñ mën na laa dugal ajjana te gisoon nañu ko waaw inna la nit ki dina def ci jëf joo xam ne ci lu baax min loo xam ne ngërëmu yàlla la koy indi bàyyiwu ci sax xel waaw mu amee ci ngërëmu yàlla waaw waaye dina jëf jëf joo xam ne baaxul mooy moome ci àjjan waaw ci loo xam ne sànjum yàlla lu koy jëlal du ci bàyyi xel sax moo koy dugal safara boo xamante ne ci lay tëmb ba yowmal qiyam waaw beneen bi beneen riwaaya bi mu ne nit ki dina def dina wax benn kàddu boo xamante ne ah moom yaakaarul woon ne dina jote mu jote boroom bi bindal ko ci loo xamante ne nii ci lay amee yërmande ci lay amee yërmande voilà ba yowmal qiyam waaye ki nga xamante ne nii mooy eh, borom bi borom bi tabaaraka wa nit ki mu ne dina wax loo xamante ne nii benn kàddu boo xam ne da ciy ame sànjum yàlla ah ci lay pëtëxi yahwi biha fi naar eh, ci lay dugge li nga xam ne mooy safara ga nga xamante ne day tàkk te du fay voilà kon mu ngi noonee kon loolu mooy lu ndaw looy xeeb ah bul xeeb lu baax de waaye bul xeeb lu bon zalika mooy mbir mi fa inna sharra yad'u ila eh, kathirihi fala takun muqallila waaw gis nga lu bon day woo lu mel ni moom lii lépp sax waruñu ko ci doon wax kon nag bul xeeb lu tuuti ci lu baax lu bon ndax bu ci nekk ema la day woo beneen bi hadis bii nii romboon na mu ne rawaahu kon al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne imaamul Bukhari moo ko soloon romboon na hadis numéro cent numéro cent cinq gisoon nañ ko ci baabun fil mujaahada boobu mooy hadis téeméer ak juróom mu ne woon alhaadi ashar an ibni Mas'ud radiyallahu anhu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraaki an-naali wan-naaru mithlu dhaalik kon nag lépp loo xamante ne nii waxoon nañu ko foofule nga delluwaat foofule inshaa Allahu taala kon ci kaw noonu eh, ci lañu jeexale buntu bi walillahi alhamdu wal minna jeexalaale li nga xamante ne mooy li jëm ci xawf raja ginnaaw biñ gisee xawfu kese gis raja kese gis ngëneelu li nga xam ne mooy euh, euh, raja gis dajal ji nag diggante xaw ak raja ci kaw noonu kon lañu ko jeexale walillahi alhamdu wal minna ah, euh, muy yawmu sabti bisu samedi trois jumaadal axira Ah, cent 1445 cinq li nga xam ne mooy samedi 16 décembre 2023 ci kaw nag noonu kon jeexal nañ ko bii di ñëw insha allah ñu gis beneen garab beneen chapitre beneen buntu di buntu 54 boobu nag di wax yeneen mbir boo xam ne ba léegi ci tool bi insha allahu taala bii di ñëw ñu gis ko allahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina